mu ngi tuddoon az-Zubayr al-Awwam ibn Xuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilaab al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah moo doon dàkkante la moom mu ngi tuddoon az baayam nekk tuddoon al-Awwaam al-Awwaam di doomi Xuwaylid Xuwaylid di doomi Asad Asad di doomi ku Abd al-Uzza Abd al-Uzza di doomi Qusay Qusay di doomi Kilaab al-Qurashi mu bokkoon ci ko jox Quraysh Quraysh al-Asadi bokkoon ci waa Banu Asad moom Seydina Zubayr dàkkantalam moo nekkoon Abu Abdillah mu doon bàyyi ki nga xamante nii mooy Abdillah moom nag yaay gi moo doon yaayam mu ngi tuddoon gis nañ baayam al-Awaam la tuddoon waaye kanta euh, yaayam moo doon Safiya bint Abdil Muttalibi ta'ala anha wa anha wa ardaaha di yaa di euh, as-sayyidatu Safiya nekkoon sœur ci ñoom Seydina Hamza ak Seydina Abdullah ñi nga xam ne ak euh, ñoom al-Abbaas ibn Abdil ñi nga xam ne ñoom ñooy bàyyi yonent bi alayhi salaatu wassalaam safiya bàjjan yonent bi la woon alayhi salaatu wassalaam maamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi jur baayam moo ko jur muy safiya bint abdul muttalib radiyallahu anhu an wa ardaaha moom nag eh, dàkkantalam dàkkantalam wax naa la abu abdullah la ndax dafa amoon doom ju abdallah muy abdallah ibnu zubayr loolu moo tax ñu ko doon moom loolu la doon dàkkantale boppam muy bàyyi abdallah te noonu euh, noonu la siiwe muy aba abdallah az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu taala anhu wa arda moom nag dafa bokk ci ñu njëkk a dugg ci lislaam Euh, gisoon nañ ne imaam ibn isxaaq raximahullah tuddoon na ko ci ñi nga xamante ne nii dañoo tuub jaar ci loxoy seydina euh, <coughs> abu bakrin siddiq radiallahu taala an il jamii moom ku njëkk <coughs> bokk na ci njëkk dugg ci lislaam boroom xam-xam yi nag raxmatullah alayhim dañoo wute ci ak duggam ci l'islam ba muy dugg ci l'islam ñaata am am na ñu ne huit la amoon am ñu ne dix waaye am na ñoo xamante ne nii dañ ne bi muy dugg ci l'islam seize ans la amoon loolu lépp ay wax la pour wan la ne moom bi mu ciy dugg dafa nekkoon koo xamante ne nii euh, ku tuut tànk la woon moom nag bi mu duggee ci lislaam bokk na doon nañ ko teg ay mbugal yu metti ngir mu génn ci lislaam gi mu dugg euh, te desaat ci seen diine yi maan waaye mu bañ moom az-Zubayr ibn al-Awwam malgré li nga xam ne noonu la nekkoon tout temps te noonu nag la amoon la nekkoon jàmbaar ndax yaayam di sayyidatu Safiya binti Abdil Muttalib radiyallahu taala anha wa ardaaha euh, yaru góor dëgg la ko yar sayyidatu Safiya gisoon nañ ko ci nisaa'ul hawla rasul gisoon nañ moom dafa nekkoon koo xam ne boroom kàttan la woon boroom doole la woon te bëggul woon doom ji ëllëg mu bokk ci ñoo xam ne ay yambar lañuy ñuy jox moo tax éducation bu forte la ko jox la ko doon yar ak rigueur bu metti moo tax nag mu nekkoon jàmbaar kaana batalan min abtaalil islaam dafa bokkoon ci jàmbaari lislaam yi moo tax euh, mas na dégg bi bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam Makka bi mu tuubee moom ndax bokk na ci ñu njëkk a ci lislaam fekk mu ngi nekk tuut tànk euh, comme ni nga xamante ne noonu la imaam al solo jële ko ci abul aswad abul aswad jële ko ci Urwa Urwa mi doomam la di Urwa ibn Zubayr nekkoon euh, Seydina Urwa bokkoon ci boroom xam-xamu taabi'in yu mag yi moom Seydina Urwa mu ne aslama az-Zubayr ibn euh, ibn thamani sinin moom dafa bokk wax naa la sànq wuute yi am bi muy dugg ci ñaata at la amoon moom doom bi mu ne az-Zubayr di baayam de dafa tuub fekk mu ngi amoon huit ans nee na mu dégg léegi nag bi mu nee Màkka am benn rumeur boo xam ne ba Iblis def que ne jàpp nañ yonent bi aleyhi salaatu ngir rek fénqale boole diggante jullit ñi ak ni ñu neewoon doole mu bëgg rek ne rumeur tas ab rumeur ba jullit ñi révolté wu bu ko defee kuffaaru Quraysh yi daal di leen massacrer benn yoon mu dégg rumeur bi mu dégg ci moom mu dégg ñu ne loo xam ne nafxatun min ash-shaytan shaytaan ab ëf la bu shaytaani ëf boo xam ne lu ko dégg xam nga léeg-léeg ngay ci mel ni daa am loo dégg te ndekete wala nit wax nga dégg lu contraire li mu wax diamétralement opposé nga ne ko yaa wax li mu ne laa non non non waxuma la nee na mu dégg loolu jóge ci seytaane que ne yonent bi alayhi salaatu wasallam kidnappé nañ ko jàpp nañ ko mu ngi ci kaw Makka Makka ca kaw foofu lañ ko jàpp ba mu ko yëgee mu daal di génn fa xaraja Zubayr wa huwa ghulam moom az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu génn te mu ngi nekkoon astu tànk ibnu thintay ashrata sana mooy kon mu nekkoon koo xam ne douze ans la amoon kon az euh, Urwa bi muy dugg nee nañu bi muy dugg ci l'islam huit ans la kon huit ans neuf ans douze ans mooy quatre ans après bi mu duggee ci l'islam mu dégg loolu que ne kidnappé nañu alayhi salaatu wassalaam kuffaaru Quraysh ni téye nañ ko prendre nañ ko en otage mu daldi jël mu génn bi yadi sayf génn jaaseem faman raahu ajib mu ne képp nag ku mu dajeel rek génn uti bërëb boobu ku dajeel moom jaaxle mais waaw danaan alxulaamu ma'ahu sayf mais gone gu toll nii moom ak ak jaasi du ñaw ji mu yor nag di daw di di di di di ànd xarar gu toll nii mu continuer xatta ata nabiyya ba muy agsee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu agsi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko maalaka yaa Zubayr mu ñëw fekk ne loolu amul li mu dégg noonu amul kenn kidnappé wu mu agsee xadar ak daw yeeg jaasi ju ñaw ji nekk ci loxo bi mu ne ko maalaka yaa Zubayr ana lan moo lan lan moo xew lan moo la dal ba nga ba nga ngay daw nii yoru jaasi agsi mu daal di koy nettali li mu dégg euh, ba pare mu ne ko ataytu adribu bi sayfi man axadak damaa dikkoon képp ku ma dégg ku ma fi fekkoon këne moo la kidnappé sama jaase ji lu ko sama loxo lu dul dinaa ko cor loolu euh, imaam alxaakim moo ko solo na ko noonu imaam abu nu'aym dina ko ci alxilya di xilyatul awliya euh, na ko noonu imaam mu jële ko ci yoon imaam ahmad la jaar waaye góor ñu nekk ci kii bi bu riwaaye imaam abu nu'aym bi loolu ñu dëgër lañu boo demee ci al isaaba imaam alxaafis indi na ko fa ak boroom isti'aab di imaam ibn abdil bar al andalusi raxmatullaahi ala al jamii moom az-zubayr ibn al awaam radiyallahu taala anhu wa ardaa dafa neewoon nag nit koo xam ne gàttul woon ku njool la woon sax ba bu masoon a yéeg fas buy waree nii war daanaka tànk yi tànk yi day suuf ndax njoolaayam tuutee des tànk yi di laal suuf léeg-léeg sax ça dépend ci daaba gi war la tànk yi day laalaale suuf si ndax njoolaay gi nga xam ne moom la njooloon moom radiyallahu ta'ala anhu Eh, wa ardaahu wa anna bihi eh, moom nag bi nga xamante ne kon ci la gàddaay gi am gàddaayi na dem gàddaayi ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax naa ne na kuffaaru Qurayshin yi dañ ko doon duma comme ni nga xamante ne noonu lañ doon duma doon sonale ñi nga xamante ne nii ñooy ñi gëm rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moom Seydina Zubayr ibn al-Awwam bi nga xamante ne ci la gàddaay yi xeex bi am njëkk am muy Badar fekke na ko keroog bi mu ñëwee mu ngi sol euh, kaala boo xamante ne nii da ko def ci bopp bi Euh, lii lang au lieu mu def ko ci kanam mu def ko ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu ci mu def ko ci ginnaaw au lieu mu def ko ci ginnaaw mu def ko ci côté xar kanam bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne malaaka yi euh, alayhimu salaatu wassalaam dañoo wàcc bi ñëwee di participer ci xeex bi ni nga xam ne noonu li az-Zubayr comme ni mu kaalawoo noonu la malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam kaalawoo allahu akbar bésu Badar keroog ndax benn kaala bu jaune la yoroon Seydina Jibril malaaka yi ñëwoon participer foofu ñu daldi euh, yor li nga xamante ne comme ni imaam Az-Zubayr ibn al-Awwam daldi kaalawoo loolu imaam at-Tabari soloo na ko imaam al-Haythami nee ci al-Majma' euh, mursal la waaye saxiixul isnaad yi sanad bi daldi nay wér kon ñu gis ne fekke na Badar waaye fekke na Uhud tamit euh, Uhud fekke wu na ko tamit nga xam ne Uhud ak nim tare woon bi nga xam ne kuffaaru Quraysh yi ci lañu nee jël nañ seen revanche ba dem yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ginnaaw yi leen mettit yu tar yi daal di dalee gaañu gaañu yu bari yañ fa ak ñu bari ñi nga xam ne ray nañ leen bés boobu waaye kuffaaru Quraysh ni dañoo dem ba ci yoon wi ñu ne ah ñun daal yàq nañu ko quoi dañuy ñibbi Uhud après Uhud mais ñun nan lañ Abu Sufyaan mi leen jiite woon mais non non non non non ñun daal yàq nañ affaire bi quoi ñun ray nañu jël nañ suñu revanche tey ray ci ñoom ñu bari asabna julla asxaabi muhammadin wa ashrafi wa ashrafahum wansarafna qabla an nastasirahum a ah, loolu problème la Abu Sufyan na ñun daal Quraysh suñu travail àggul quoi ñun daal dinañuy rey ñu bari ci saxaabaay Muhammad yi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yu mag yi ci ñoom ndax Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib rey nañ ko keroog rey ñeneen ay kilifa yu bari Abu Sufyan ne ah, non non non ñëw ba bërëb biñ naan ar-Rawha mu def constat bi xaw a am remords que ne ñun daal dañoo jóge Uhud ak travail inachevé liggéey bi àggul ñu ray ci ñoom ñu bari rawatina seen sang yi ba pare ñu dem avant ñu leen di déjjiti une fois pour toutes ba luñ naan l'islam dootul am ci kaw suuf léegi nag ñu ne ñu jël décision ñoom waa Madi waa Quraysh ne dañuy dellu fekk leen fan ak rey leen jeexal leen ñu daldi euh, ndax Abu Sufyan bi ñu àggee Rawha bërëb boobu dañoo dajee koo xam ne allié la nekkuloon jullit ci waa Xuzaa banu waa Xuzaa la bokkoon waaye euh, dafa dajee ko kon nag fekk muy rëccu ba pare nag mu ne waa fekk waa di dem côté bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk côté Madina kooku mu ngi tuddoon Sa'id ibn Abi Ma'bad al-Khuzaa'i mu ne ko mu ne ko lii nii Ibn Ishaq solo na euh, rahmatullah alayhi mu ne Abu Sufyaan ne Sa'id ibn Abi Ma'bad boobu al-Khuzaa'i ne ko demal nag comme que gis nga ñun lii la ñuy rëcc waxal Muhammad fa nga jëm nee ko ñu ngi ñëw alayhi salaatu wassalaam dinañ ñëw rajaxe une fois pour toutes ndax ñun suñu liggéey bi tey guerre bi jeexaluñu il faut ñu ñu ñu ñu ñu jëlee leen ci kaw suuf tey ah waa dem bi mu demee gis état bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ak gaañu gaañu yu bari am waxoon nañ gisoon nañ ci jotaay bi weesu. que ni Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu moom ba muy fexe di dindi xalaqatul mighfar la ñu jamoon yonent bi alayhi salaatu xeej gu ci dugg ba laal ko ba mu koy dindi ci euh, li muy teg ci bopp bi di ko muuree di ko protéger boppam ba mu koy dindi keroog ak ñaari bëñam yi ba mu ko màttee xëcc ko ñaari bëñ yi leen cee toog damm nañ bëñam ak yooyu yépp mu gis tamit ñeneen ñi ñu bari ay ay gaañu gaañu. mu gis leen daldi euh, lool nag daldi mu daldi euh, koy metti moom malgré temps yi nekk guloon moom Sa'id ibn Abi Ma'bad al-Khuzaa'i ta'ala anhu ah, mu mu mu mu daldi wane tristesse am ci li nga xam ne moo dal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare ne ko nag daje Abu Sufyaan nee na ak kof ak ñoom waa Quraysh nee nañ ñoom dañoo am remords ndax pare buñ seen liggéey ñoom ñu ngi ñëw ngir jeexal leen une pour toutes ah, yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam bañ ko waxee lool mu daldi wax saxaaba yi radiyallahu anhum nañu jóg mooy ñi fekke Uhud jour boobu dane ku fekkewul Uhud ku demuloon Uhud rek doo ci topp ba mu des ku mel ni jaabir ibn abdillah ibn haram moom mi ñu rey baayam jur boobu mu ñaan digal topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu may ko digal mais kurul kooku yonent bi alayhi salaatu wasalaam nanguwul woon te demoo woon Uhud nga dem ñi ñu dem ni ñu fa xeexee ni ñu ñibbisee ak suñuy blessure noonu la ñuy demee ba kuffaaru Quraysh ni xam ni ñun ragalul ne ba pare mu wax ko Ma'bad Sa'id ibn Abi Ma'bad al-Khuzaa'i ne wax leen ko demal nga wax la Abu Sufyan ne ko ñu ngi ñëw ñu ngi dajeeg moom mu dem wax leen ko Abu Sufyan nag ne ah waa Quraysh gis ne da ngay gaa yi liñ leen def malgré liñ leen def moom bi mu waxu leen ne ñooñu rek kay ñëw dane dane leen dane Abu Sufyan gis nga Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ngi ñëw mais gis nga Medina ña ñëwul woon ci xeex bi yépp dañoo bëgg en découdre ak ñoom kay tey dañu bëgg lu mu gën a kiiwe moom ñamante ko yéen bu baax ñi demul woon bëgg fekk mbir mi Abu Sufyaan nag affaire yi ko mu daal di dellu ñu daal di dellu mag ñooñu noonu ñëwaatoon az-Zubayr al-Awwam bii ci la woon moo tax yaa Aïsha radiyallahu ta'ala anha ni nga xam ne imaam Ahmad na ko noon imaam al-Bukhari rahimahullah euh, rahmatullah alayhima daal dina ñuy solo këne euh, même imaam muslim ibn al-Hajjaj ndax xadiis muttafaqun alayhi la moom it daal dina koy solo imaam al-Hakim an-Naysaburi solo na ko euh, pa imaam Ahmad solowu ko imaam Ibn Maaja moo ko solo këne jour boobu yaa Aïsha radiyallahu ta'ala anha dane ginnaaw après loolu dafa wax doom ji ndax doomu sërëm la sërëm bu mag bi mooy Asma bint Abi Bakr doom ji li Urwa mu ne Urwa moom yaa Aïsha radiyallahu anha Seydina Urwa dane ko yabna ukhti yow sama doomi sër kaana abawaaka minhum min alladina fekk Seydina Urwa dane damaa dégg euh, yaay yaay Aïsha mu ne euh, alladi ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim alladina stajaabu lillahi wa rasuuli min ba'di maa asaabahumul qarhu lilladina ahsanu minhum wattaqaw ajrun aziim nee na man Urwa damaa dégg sama tante ne di yaay Aïsha radiyallahu anha muy jàng aaya boobu ne alladina ñi nga xam ne istajaabu dañoo wuyu lillaahi dañoo wuyul borom bi subhaanahu wa taala war rasul wuyu tamit woote bi yonente bi aleyhi salatu wassalaam min baadi kañ lañ wuyu lool ginnaaw ba nga xam ne asaabahumul qar metti yi play jam-jam yi yi nga xam ne moom lañ daj Uhud bam leen dalee malgré loolu li metti metti ñu wuyu mais présent bi yonent bi alayhi salaatu wasallam ñëwee ne leen comme que Sa'id ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i lii la ma wax nee na Abu Sufyan nee na mu ngi ñëw ana kan mooy jóg topp ma ñu dem fekk leen mu ne alladheena ñi nga xam ne istajabu dañoo wuyu lillaahi wuyu lillaahi la wa rasul min ba'di maa asaabahumul qarh ginnaaw bi leen mettit yeeg weñ sa yeeg ñi nga xamante ne ak ak jam-jam yeeg blessures yi leen dal gaañu gaañuy metti mu ne lilladina ahsanu ñeen la ñi rafetal minhum ci ñooñu wattaqaw te seen jëf jooju rafetal rekk a tax ñu to wattaqaw ak ragal yàlla moo tax nga xam ne yow boo loolu mooy ku mu daloon li ñuy njëkk xalaat boo surtout accident ci dëkk bi mooy na dem hôpital na na urgence na ko pompier yi jël en charge médecin yi jëlu mais malgré loolu nga ne malgré dagg nañ sama lox dóor nañ ma jaasi hémorragie yi daa gii dama koo takk sax dëgërul noon waaye naa ci toppaat waaw mu ne ñooñu ajrun azim ñooñ de pay bu rëy rëy ñeer na leen yaa Aisha radiyallahu anha ne yaay ne sayyidu euh, doom ta doom ji Urwa ne ko yabna ukhti yow sama doomu sœur bi Asma radiyallahu anhuma kaana abawaaki abawaaki minhum ne ko sa ñaari baay yi de ci lañ woon mooy ñam ñam ñooy ñaari baayu euh, Urwa mu ne ko az-Zubayr wa Abu Bakr ne ko sa ñaari baay yi mooy az-Zubayr ibn al-Awwam mi nga xam ne mooy sa baay direct ak Abu Bakr mi nga xam ne mooy sa baayu yaay mooy sa baay ba léegi nga ñaar ñooñu sa maam ak sa baay dañoo bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo wuy woon présent bi yonent bi alayhi salaatu wasallam ne kan mooy jóg topp ma ñu fekki kuffaaru Quraysh Allahu akbar alladhina qaala lahum an-naas inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakiil allahu akbar gaa yi nga xam ne nit ñi dañoo ñëw ne leen inna naasa gaa yi dajale nañu def coalition di leen waajal ngir boobu leen faxshawhum kon nag moytu leen leen taragal leen nag te jël seeni matuwaay bu leen tampolonteeg ñoom fexe leen négocier yónni ñoo xam ne ñooy négocier ngir ñu dem ñu ne xasbuna allah loolu yonent bi alayhi salaam benn nit la woon yàlla ne alladina qaala lahumun naas ñoom ñu ne boobu yonent bi alei saatu salaam wax ci turu saxaaba yépp nga xam ne ñoom amuñu wax lu dul waxu yonent bi alei saatu salaam xasbunallah ñun buur yàlla doy nañu te nag ni'mal wakiil askay ak a baax ki nga xam ne moom la ñuy wàkkeelu waaw mu ne ko kon sa ñaari bàyyi di Urwa ak Zubayr ak Abu Bakr ci muy Uhud keroog moom bokk na ci ñi nga xam ne dañoo delluwaatoon ginnaaw ba leen kuffaaru Quraysh yi doon tëkku nag tëkku yu metti ndax Quraysh <coughs> jour boobu dañ ne woon dañuy jël seen revanche mais nag nañ leen dem àggale ah, ginnaaw loolu tamit ghazwatu bani qurayza ghazwatu bani qurayza tamit moom mii di az-zubayr ibn al-awwam te fekke woon na ko radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom daal ci gàttal amul benn guerre bu yonent mi alayhi salaatu salaam def lu dul fekk na ko mais dañ lay jox précision yoo xam ne moom la mu fa def ak jaloore yam fa comme ni imaam al-Bukhari ak imaam Muslim solo nañ ko jële ko ci Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu mu ne Uhud euh, al-Xandaq Xandaq ndax bi mu jeexee ci la yonent bi alayhi salaatu salaam dem di waaj a dindi ay di summi ay yére komam ak yooyu armure de ak yooyu di ko dindi Seydina Jibril na ko bu dee ni yéen teg ngeen seeni armée ñun malaaka yi tegaguñ mu ne leen ilaa ayna mu joxoñ ko ilaa bani Qurayza ndax ñooy juif yi nga xam ne ñoo doon jàppale kuffaaru Quraysh ni ak ahzaab yi bi ñëwee daal di ñuy encercler encercler leen ndigal li nag sa boroom moom ndigal li mu joxe mooy bul toog lu dul nga nga fekk leen foofu génn leen dëkk bi eh, keroog bi waa banu Qurayza yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci lañ nekk ci xandak ndax xandak dafa jeex rek Qurayza Banu Qurayza am yonent bi alayhi salaatu salaam daal di soupçonner juif yi que ni ñoom euh, tem ñu jàppale gaa yi Quraysh yi ñëw encercler leen mënuñoo dugg ndax kanaan bi yooyu insha allah bu ñu ci àggee ci ghazwatu xandak dinañ ci gën a dugg euh, yonent bi alayhi salaam ne man yatiinaa bi xabari Bani Qurayza wax mbooloom saxaaba yi radiyallahu ñu ngi kuffaaru Qurayshi ni ñoom Abu Sufyaan ak ñoom ñu ngi ci kanam waaye ay incur ay incursion yu ndaw lañ mën a def ci porox ndoll boobu nga xam ne c'était bien gardé waaye li ëpp mënuñoo jàll yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag bëgg assuré wu arrière ndax waa Banu Qurayza ñu ngi ci biir dëkk bi te moom mu ngi nii ci biti jàkkaarloo kuffaaru Quraysin yi ak waa Ghatafan ak kaw kaw arab yi nga xam ne bañ lislaamu masa dee ci seen xol yi ñu ne ça fait l'occasion suñu coalition bi ñu dem boom leen mu jeexal yonent bi aleyhi salaam toog ne ana kan mooy dem indil ma xabaaru waa Banu Qurayza la az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala an sayyidina Zubayr mu ne ana mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam man Jaabir radiyallahu mu ne fa dhahaba ala faras mu dem bi muy dem mu ngi yéeg benn fas mu dem indil leen xabaar yi wax la nga xam ne noonu la waa Banu Qurayza tool bi ñu toogaatee yonent bi alayhi salaatu wassalaam beneen yoon mu waxaat li mu waxoon ne kan moo may indil dem utal ma xoolal ma information waa banu Qurayza di jiifu banu Qurayza yi Seydina Az-Zubayr radiyallahu ne ana man mu demaat ñetteelu yoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam defaat la même chose laaj moom Seydina Az-Zubayr mu ne waat man yonent alayhi salaatu wassalaam ne li kulli nabiyyin xawaari wa xawaariya Az-Zubayr radiyallahu anhu yeneen bi alayhi salaatu wa salaam bi mu gisee jëfam ju rafet jooju lu mu laaj rek te loolu mooy jaay sa jaay sama kana ndax juif yi comploté nañu ak kuffaaru Quraysh ak Ghatafan ak kaw-kaw yiñ la wax sànq ñu ne yéen ne leen ci biti comme que mënuñu ne leen ci biti ñun ñu ne ci biir ñu ci leen nag yow nga dem ci ñooñ ñu xam ne te xam nañ ne yow jullit nga nga dem ci ñooñ di uti information c'est vrai que da yooyu mais mooy sa bakkan mu ngi ci xott ñu def ko mu ñu laaj yonent yoon alei salatu laaj benn yoon mu dem ñaari yoon mu bi yoon mu dem yonent bi nag aleyhi salatu wasalaam ne li kulli nabiyyin mu ne inna li kulli ñeel na bépp yonent xawaar yi mooy koo xam ne dafa euh, mooy ki nga xam ne dafa ku nit ki jagloo jagloo jagoo ak nit koo xam ne yow daanaka bokkoo ko kenn tellement ni nga ko fonke ki nga xam ne danga koo sopp lool jagloo ay mbiram yow daal mel ni waa sa sa affaire la yow moom daal tellement bëgg buñ ko bëgg nekk koo xam ne tamit ku sell lay doon ci bépp ayib kenn du ko mën a ayibal ci dara weex tàll comme un blanc plus qu'un blanc immaculé Allahu akbar ba pare mu nekk nag koo xam ne xawaar yi day tekki tam an-Nasir ki nga xam ne moo lay dimbali yonent bi alayhi salaatu salaam ni gis ne yii yëpp yonent bu ne am nga ko man nag wa xawaariya sama ki nga xam ne mooy loo moo taxawee loolu lépp ci man ma jag ma jagloo ko man man maa ko jagoo ba pare mu sell ci bépp ayib boo ko mën a ayibal mu nekk sax ci ji ma dimbali ci lu feeñ ak lu feeñu ak lu nëbb mu ne kooku nag xawaari ya az mooy az mii waaw akbar maa a'zamahu min manqaba ana lu ko gën a rëy lan moo gën rëy lii ci xar baax Allahu akbar xadiis la boo xam ne wax naa la ne imaam al Buxaari ak imaam Muslim imaam Ahmad daanaka riwaaye yu bari la yoo xamante ni ni yu ñëw di wax ci xadiis boobu naa az-Zubayr ibn ibnu am na ci benn riwaaye bu Seydina Ahmad bi rahmatullah alayhi sanadam bu wér la yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane zubayr ibn ammati wa hawaariya min ummati yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne az-Zubayr de ibnu ammati sama doomu bàjjen la waaw akbar muy Safiyatu bint Abdul Muttalib Muhammadun ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne ko az-Zubayr de ibnu ammati sama doomi bàjjen la man wa xawaariya moom alayhi salaatu wasalaam wa xawaariya mooy ki may jàppal mooy ki nga xam ne maa ko jaboo mu jàppale ma ba pare ayib ayib yépp mu set wecc min ummati kooku mooy ki ma moo moo ko doon ci sama xel ki may jàppale par excellence tekkiwul ne moom rek la xawaari yu ne bari na mais mooy ki nga xam ne mooy ci xeet bi comme niñ gisoon Seydina Abu Ubayda ci wàllu loolu moom la ak comme lañ gisoon ci Seydina Omar ñooñ nga xam ne mu ne woon euh, ñi nga xam ne buur yàlla day wax ak ñoom sans ñu nekk ay yonent di leen ilham di leen yenkiwal ay façon xeetu xam-xam yoo xam ne nga xam ne ñuy jiitoon dañ ko nekkoon ñu jiitoon xeet bi bu amee ci sama xeet bi Omar lay doon mooy Seydina Omar mooy par excellence bi ndax xeetu njëkk yi sikk nekkul ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam xeete ma gën kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas suñu boroom nee na yéen yéenay xeet wi gën bu ma sa génn ci nit ñi kon kay ñooñu nga foog ne dinañ am ngëneel lu xeet wi amul bal triplé nañu ngëneel yi ñu am maanaam triplé non non niñ ko ëpp sax loolu nit mënu la toog di ko di ko wax làmmiñ mënu koo tudd këyit mënu ko xalam xalima mënu koo bind ci këyit Allahu akbar loolu lépp nag mu jóge ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Allahu akbar kon kooku mooy az-Zubayr xoolal wax jooju li kulli nabiyyin xawaari wa xawaari ya Zubayr wabnu ammati te mooy sama doomi mbàjjan eh, eh, di sayyidatu Safiya bint Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala eh, anha wa ardaaha moom nag az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah, gis nga ni nga xamante ni nii noonu la jege woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga Uhud Uhud Uhud xam nga gisoon nañ ci naa Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas que yonent bi alayhi salaatu salaam moom ni Seydina Ali ibn Abi Taalib ne woon masumaa dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole ay waajuram booleel ko nit ne ko irmi fidaaka abi wa ummi sànnil di ko jox xeej yi naan ko sànnil flèche yi jënd naa la man alayhi salaatu wasalaam jënd naa la yow Sa'd sama baay ak sama yaay Seydina Ali ibn Abi Taalib dane man de moom rek laa mas a dégg di Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu moom rek laa mas a dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam defal ko lool waaye ak kii tamit muy Az-Zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw akbar kañ la ko def bisu Uhud Uhud euh, maanaam Uhud noo Xandaq bisu Xandaq yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na wax jooju ci sanad boo xam ne rijaaluhu góor ya fa nekk ñu dëgër lañu mu ne lan abu ya'la al moo ko solo Sayd fekk mu ngi jaar ci kan ci doomam lu jóge ibnu zubayr abdullah ibnu zubayr mu ne ko fekk muy laaj baayam bésu xandax ne ko man gis naa la di ko wax nuñ ko gise biir xam ndax xeex boobu mu ne ko yow sama doom yow sama doom di Abdullah ibn Zubayr man de gis naa sama mu ne ko gis nga ma ra'aytani est-ce que gis nga ma dëgg-dëgg mu ne ko waaw mu ne ko fa inna rasulallah yawma idin la yajma'u li abika abaway yaqulu irmi fidaaka abi wa ummi nee na ko mu ne doom ji kon nga ne gis nga ma Uhud ci xeex bi ndax gone yi tout tànk yi dañu ne woon ci biir doon ca kër yi doon yërngu comme ndax Ibn Zubayr dafa ne dama newoon ak boobu tout tànk la radiyallahu ta'ala instant bii ñu nekk nekk tollu nii ci dikku yonent bi alayhi salaatu wassalaam Medina euh, dinañ gis ne moom ci la jublu Ibn Zubayr loolu ak seegul ci radiyallahu ta'ala anhu di Abdallah ibn zubayri radiallahu taala anhuma wa ardaahuma bàyyi ji ko kon gis nga ma mu ne ko waaw mu ne ko yow sama doom de gis nga bés boobu ndaw yàlla li bés boobu jamono jooju mu ngi may booleel ñaari waajuram naan ma sànnil jën naa la sama baay ak sama yaay Allahu akbar imaam al-Hafiz bi mu doon shara xadiis bi ñu la waxoon ci Sa'd ibn Abi Waqqas ci manqabaam yi ci kitaabu Manaqibul Ansaar mu ne bi mu waxee ne loolu du moom rek waaye ak Seydina Az-Zubayr nii radiyallahu ta'ala ndax ñëw na ci saxiix boo xadiis ah, boo xam ne bu wér la moom mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam defal na ko ghazwatu xandaq wala ghazwatu al di coalisé yi waaw akbar yuróy na de jàmbaar ak jàmbaaram xam nga wax nañ ko sànq gis nga guerre yi yépp Uhud moom dafa xeex Badar Badar moom dafa xeex a xeex ba ba jaasi ji mu yoroon dafa fell fell tël fell jaar genn am cat bu jaar fële ndax xeex bu tàng bis boobu waaw moom nag ah di Seydina Az-Zubayr ibn al-Awwam ah, di nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn àddina pour ñu jeexal insha allah doom ji doom ji nee na man sama euh, muy wa nee na sama baay pour war na jàmbaar gi mu jàmbaroon jàmbaaroon damaa gis mu am ñetti cicatrices yu rëy yoo xam ne dóoru jaa mooy jaasi du ay ay cicatrices non jaasi jaasi tël ci yaram dóor mu dagg nii man moom laa gis thalatha darabatin bis sayf mu ne ihdaahunna fi aatiqi benn bi ci roos wi la ne Allahu akbar gis nga cicatrice bi dafa guddoon dafa xóota xóot koo xam ne muy góom góom wér boobu nga xam ne jaasi benn bi ci ñett yooyu benn bi ci doq luñ ko ko fëgg ku naru la dee rek sa dee daa mooy nag ku sa dee ku ku naru la dee moom kenn manu la fexe ba mu dee rek moo tax ngay gis gaa yi léeg-léeg avion bu këpp am ay rescapés avion bu këpp moom xam nga loolu en général mooy kenn du mucc waaye mu am rescapé ndax kooku léeg-léeg mu nekk benn nit léeg-léeg mu nekk ay nit ñu ndaw ndax kooku euh, ajalam jotagul woon. appam jotagul woon. ñoom jotagul woon te nag fekk jotagul bu la gaay yépp doon doon fexee rey duñ la rey la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon Seydina Abdullah ibn Abbas ni gis nga umma bi yépp xamal ne umma bi yépp buñ dajaloon ngir teg la musiba goo xam ne fitnaal la teg la lu bon loo xam ne buur yàlla dogalu ko ci yow ñoom ñooy sonn rek waaye du la dal naka noon contraire bi buñ bëgg bëggalee lu baax te buur yàlla dogalul ne lu baax loolu war naa agsi ci yow loolu du mën a agsi ci yow mu ne tellement gis nga cicatrice am boobu ne woon ci doq bi ni mu xóote goo xam ne waaw dama ci doon dugal sama baaraam ci biir tellement ni mu xóote waa ñett yooyu fan lu jóge Urwa ne di doom ji radiyallahu anhu duriba sintayni yawma Badr ñaar yi bésu Badar lañ ko ko cor wa waaxida yawma Yarmuk benn bi nag Yarmuk lañ ko ko fëgge fekk muy ci jamonoy saxaaba yi ginnaaw e, génnuk àddina alayhi salaatu wassalaam fële ca Yarmuk Allahu akbar foofu la Ikrima di doomi abu jahlin radiallahu taala an ikrima génne woon àddina foofu fële ca yarmuk allahu akbar wa yu'thiruna anfusihim allahu akbar ah kon loolu pour wan gis nga jàmbaar ngin jàmbaaram te nag bokk na nag ci ay ay ay ay ngëneelam moom Seydina Zubayr ibn al bokk na ci diis ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi bégal ci benn bërëb ne àjjana lañ jëm bokk na ci fukki saxaaba yi gën a ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam nga ñan lañ ci jot a gis gisoon nañ Seydina Ali ibn Abi Taalib Seydina Abu Bakr Seydina Ali ibn euh, Umar ibn al gis nañ Seydina Abdurrahman ibn Awf waaye gisoon nañ kan Seydina eh, Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah cinq waaye gisoon nañ kan Sa'd ibn Abi Waqqas di sixième waaye gisoon nañ kan muy six waaw ah, lii ma wax nii du ordre bi ñun ordre euh, dama cité rek mais du ordre bi Euh, ak kan Sa'd ibn Abi Waqqas gisoon nañu ko ak kan muy az-Zubayr ibn al-Awwam am na nag ñu ñu gisaguñ gisaguñu ko mel ne Sayyidina Uthman ibn Affan ak Sa'id gisoon nañu baayam di Amr ibn Nufayl waaw akbar ma ko faaru Quraysh ñi daal di woon éliminé laata Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di woote ndax dafay nekkoon naan moom ci Hanafiya la ne kii diine maam Ibrahim di leen tere naan bu leen yi ngeen di rayal seen yàlla yi baaxut gars yi daal di koy éliminer benn yoon arab yi daal di koy éliminer kon moom dafa bokk ci fukk ñooñu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam da leen a seedeel ne ñoom Abu Bakrin fil janna Omar fil janna ainsi de suite mu ne az-Zubayr ibn al-Awwam fil janna Zubayr ajjal waaye bokk na tamit ba léegi ci ngëneelam yi comme ni nga xam ne noonu la ko imaam muslim ibn al-Hajjaj solo ci fadaa'ilu saxaaba mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xadiisu seydina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa yéeg xiraa jabalu xiraa fële ca màkk xiraa daal di yëngatu montagne bi yëngatu fa qaala uskun xiraa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko uskun dalal ne ko xiraa dalal lu tax ma yéeg sa kaw ngay yëngatu famaa alayka yëgal ne nekkul ci sa kaw yéegul sa kaw illaa nabi lu dul ab yonent bi man maa yéeg sa kaw alayhi salaatu wassalaam aw siddiq ak aw bi walay tekki aw mooy ak nekkul sa kaw lu dul ab yonent ak koo xam ne siddiq la muy siddiqul umma di abu bakrin siddiq radiyallahu anhu aw shahid ak koo xam ne ak wala ñoo xam ne ay shahid lañu ñoo xam ne ay martyr lañu bu ñuy génn àddina martyr lañuy doon ci yoonu yàlla seydna abu hurayra mu ne radiyallahu anhu wa kaana alayhi te ne woon na ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam abu bakr as-siddiq wa umaru ak umar ibn al moom shahid la dañ koo rey comme ni ñu ko gise woon ca ba ñuy def tarjamaam na nga xam ne noonu la ko abu lu'lu al-majusi daldi woon jame fekk mu doon jiite nit ñi fajar waaye moom rek a fa newoon wa Umar ak wa Usmaan ak Usmaan nga xam ne radiyallahu anhu moom it dañ koo rey fekk mu ngi yatlu kitaaba rabbihi allahu akbar muy jàng alxuraan ci weeru tabaski allahu akbar wa Talha ak Talha ibn Ubaydillah walla moom it ci diis ñooñu la bokk mais gisaguñu ko wa Zubayr ak Zubayr ibn al-Awwam na ci beneen riwaay ak Seydina Ali ibn Abi Taalib nga xam ne ñoom ñii ñépp dañ leen rey Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Talha Seydina Zubair Seydina Ali ñoom ñëpp dañ leen a rey ñu nekk martyr waaw akbar mu ne kon uskun Xiraa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne yow Xiraa dal ndax newul ci sa kaw lu dul ab yonent ak koo xam ne siddiq la ku dëggu ak koo xam ne wala ñoo xam ne ay martyr ak ak ñoo xam ne ay martyr lañ waaw akbar mu bokk ci ngëneelu seydina zubayri radiyallahu taala anhum waaye bokk na ci ay ngëneelam seydina umar ibn al-xattaab bi muy génn àddina comme ni ñu ko gise woon ci seydina abdurrahman ibn moom euh, biñ ko nee ngir mu ut ñu ñu ñu ñu ñu ku koy wuutu nekk xalifa ginnaaw moom dana mbir mi mënula génn ci siis ñii juróom benn nit ñi ñi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa génn àddina wa huwa anhum raad bi muy génn àddina ñoom ñépp da leen gërëm mu boole ci ñooñu mu doon mu boole ci az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu wa ardaa xam ne moom bokk yonent bi alayhi salaatu salaam dafa génn àddina daal di ko gërëm mais nga xam ne jullit jullit lan lay la ñun lan lañ fi newe lu dul lu dul di daw ngir am gërëmu yàlla ak yonent bi alayhi salaatu salaam te ku yonent bi alayhi salaatu salaam gërëm mooy yàlla gërëm na la ndax du gërëm ku yàlla gërëmul déedéet wamaa ya baahu wamaa ya ta baahu wamaa ya baahu ya abaahu lu yàlla bay nga suñ baa ko doon wax fële ci yonent bi alayhi salaatu moom ni nga xam ne noonu la amee symbiose ak moom këne te lool ci roy roy ko la ko amee waaw radiyallahu anhu topp sunna sopp ko sopp gu jeex loolu la de ban mu dem ba li nga xam ne amul dara lu yonent bi alayhi salaatu salaam dul bañ lu dul ne moom Cheikhul Xadim bañ na ko radiyallahu anhu loolu la tamit bu fi kenn nekk naa noonu loolu manuñu kan moo la ne manoo mais defal boo manu li defal walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi iman alhaqna min dhurriyyatihim wa ma alatna min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin suñu borom na ñi nga xamante ne nii ñoom wa ñoo gëm yàlla ba jóge fi seeni njaboot ñëw topp seeni tànki ngëm yàlla yooyu di def lañ doon def naa alxaqnaa bihim zurriyatihim ñooñu dañuy jël seen descendance yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci seeni tànk waaye defuñu lu toll seen maam yeeg seen ñooñu moo tax jullit da fexe yonent mi alayhi salaatu de toute façon nekk na bàyyi ñëpp mais fexeel nag mu nekk yow bàyyi exclusive pour yow boo ko bu ko xasee doon noonu allaaxira yow fu mu nekk fa ngay ne waaw loolu moom yàlla ñu ko yàlla may boobu moom boobu boobu boobu boobu baax mu ne gaa yooyu te ñoom kat wamaa alat naa nga xam ne dañuy topp seen tànk ñi leen fi jiitu woon ci ñu baax ndax tilka ummatun ay ab xeet la même bu dee ne defuñ lu toll ñi leen fi jiitu woon def waaye ñu ngi suy di topp seen kem kàttan yàlla ne bu boobaa dama leen di alxaq naa bi damay leen di boole même place yow mal xiyaam ajjana te duma wàññi njëkk ñi dara moo tax bul toog rek naan loolu da xam ne ñi ko man non lool Iblis la koy wax kon nga gis ne loolu moom dafa bokk ci ñi nga xam ne Seydina Omar ibn al ne siis ñi nga xam ne bu ñuy tànn xalifa moom az-Zubayr ibn al-Awwam mii ci la radiyallahu anil jami' ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam faaraqahum wa huwa anhum raad dafa bi muy génn àddina ñoom ñii leer na ma ne xam naa ne ñoom moom yonent mi alayhi salaatu salaam gërëm na leen waaye Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu moom it seede na seede yu am solo ci Seydina Zubayr ibn al-Awwaam bi radiyallahu anhu ndax euh, dafa am imaam Ahmad daal dinay solo xadiis bi ñuy bëgg a wax ak imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi saxiix imaam euh, euh, Usmaan ibn Affaan daf ko euh, dafa feebaroon ci xilaafaam ba tax année boobu ajiwul ba pare mu dénkaane def wasiyam ndax dafa feebaroon feebar bu metti ru'af moo ko jàppoon ru'af mooy buri buri sa bakkan bi di génne deret yu bari mais nag da cee am gina metti ba tax manul woon a mu dénkaane am benn waaye bu bokk ci Quraysh si ñëw fa ne ko euh, istaxlif ne ko comme que lii moom boo mayul tem nga génn àddina mooy waxu ko loolu mais istaxlif moom mooy koo xam ne yaay xalifa ñu ne la nga feebar feebar met ñëw ñu ne utal ko utal am na ñu koy wax prince héritier voilà mais loolu mooy ci buur yi quoi <laughs> loolu mooy ñuy doxal buur mais lii mooy utal ku la remplaçant ku lay remplacer après xaala Seydina Ousmane ne wa xaalu ne ne ne waa ji est ce que nit ñi wax nañ loolu gis nañ ne man moom fi ma toll jàpp nañ ne amatuñ yaakaar ci ma dund ba wax nañ ne pour ma ut ku ma remplacer waa ji na ko waawoo léegi nag Seydina Ousmane ne ko léegi wax waa jooju ñëw di ko wax lool ne ko man huwa waa léegi yow dama lay laaj bu instant yi bu ma doon ut ku ma kan nga foog ne moom laay kon nga gis waa ji noppi ba pare après waa ji keneen ñëw beneen waay ñëwaat fekk ko foofu mooy fi mu ci néegu néegam mu mu ngi feebar feebar bu metti mu ñëw wax la même chose ki ki ko njëkk ki ko fi njëkk a dugg lim wax moom Seydina Usmaan radiyallahu anhu wax ak moom lool ndax nit ñi wax nañ ko mu ne waaw mu ne ko waaye yow it kan nga gis ne moom laa war a euh, nommer ne kii moo ñuy moo jiite jullit ñi après moom laay fal ah nee na az-Zubayr na kii Seydina Usmaan ne xaalu Zubayr Seydina Usmaan laaj ne dañ ne ndax nit ñi dañ ne az-Zubayr gaa yi nag ne ko ñoom ñaar ñu ne ko waaw nee nañ al Zubayr di lañ wax nee nañ daal al Zubayr moom man nga ko kii quoi moom mu nekk ki nga xam ne mooy lay wuutu ah Seydina Usmaan ne ama walladhi nafsi bi yadi in kaana la axyaruhum maa alimt wa ahabbuhum ila rasulillah ne ah bu ngeen ne al Zubayr de man de ci li ma xam mooy mooy ne la axyaruhum moo leen gën mooy saxaaba yi fi des ci li ma xam man Usmaan wa ahabbuhum wa ahabbahum te tamit mooy ki nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginoon gina sopp ci ñi fi des ci moom ci kaw euh, moom la gën a sopp ci ñi fi des loolu la Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu wax wax naa la xadiis boobu mu ngi ci saxiix imaamul Buxaari ak saxiix ak musnadu imaam ahmad rahmatullahi aley kon ñu gis ni ginnaaw saxaaba yoo ginnaaw xilaafa yi sax da ngay gis euh, li nga xam ne moom lañ doon euh, seedeel di ko wax ci Seydina az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu mais malgré gis nga loolu lépp lim doon jege Yonent bi sallallahu seede yi mu def ku ragaloon la wax ci diine yàlla ñi ba moo tax bariwul woon ay xadiis yu muy nettali moo tax doom bi nee na ko man dama ne sama baay ne ko mais lan moo tax doo nettali ay xadiis comme ni ko saxaaba yi sa mbokk yi di defe xadiis yu bari mu ne ah man de wax dëgg yàlla ba ma duggee ci l'islam ba léegi te gis nañ huit ans ñii ne huit ans ñii ne douze ans ñii wax lu gën a sori lool mooy tout tànk la woon mu ne laa maa faaraqtuhu mundu aslamtu maa ngi waat ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam de masuma tàqale ko moom ba mu tuubee ba léegi ba mu duggee ci lislaam ba léegi waaye nag li tax duma wax xadiis yu bari di nettali ci moom xam nga ne waay waay waay waay waay koo xam ne masulaat du tàqale ko yonent mi alayhi salaatu wasalaam gis nañ xeex yépp fekke na fu mu ne daanaka mu nga fa kooku kay xanaa doo ma ni jàngewul déggul ci moom ay paaji pajjali xadiis yoo xam ne manoo koo takk mais mu ne waaye nag li tax nag moom du ma ci wax du ma bari lu may wax xadiis di ko jële ci yonent mi alayhi salaatu wasalaam mooy dama koo dégg mu ne képp koo xam ne damaa fenal te tay ko kooku moom na waajal chaise bi nga xam ne ci lay toog installé wu ci biir safar waaw akbar lo xadiis boobu moom saxaaba yu bare ko kii mutawaatir la mooy do xadis yoo xam da ngay ñëw naan anakan moo ko solo mutawaatir mooy boo xam ne ñi ko solo mbooloo mu bari ci saxaaba yi ko solo génération par génération mbooloo yu bari ñoo ko solo man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar képp koo xam ne damaa kàccal duural ma man alayhi salaatu wax moo tax gis nga lu garaaw la toog di gàmmu rek di créer doo xam ne naan yonent bi alayhi salaatu salaam ni ko lii ni ko nii te yow li ngay wax leer na ne lii lu dëgg yonent bi alayhi salaatu salaam waxu ndax tenir en haleine mbooloo mi wala ñu kontaan walla ñu rey wala kii déedéet kooku moom erreur fa féetewu ko kaw ndax waman waman wala lan la wax ak waman azlamu mimman iftara ala allahi kenn dàqu tooñ ki nga xam ne day duural di fomante ay wax ay histoire ak i nettali di ko fomanteel yàlla te nag nga duural yàlla moom nga duural yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo yem kepp ndax wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko wax ci noonu waa ah, ci bakkanam noonu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñun li ñu xame bakkan ñun li ñu xame bakkan yonent bi alayhi salaatu wasalaam du waxe noonu toog rek di plan liñ na gaa yi naan plané noonu in huwa li muy wax yëpp nekkul lu dul wax yu boo xam ne yàlla moo ko wax loo kon nag nga fenal yàlla ak nga fenal yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam c'est du pareil au ñoo yem képp même buggal ngay am mooy képp ku ma kàccal waxal mu mbir moo xam ne leer mu ta am ni daan mu tay xam nga am nga juum boo bokkul mooy nga wax ne lii yonent Yàlla saab saab nee fekk da ngaa juum loolu juum ñépp lay dal mais mu leer eni lii yaa ko togg yaa ko mimma amil mimma amil mimma amilahu muqqa yi nga xam ne yow sa sa sa sa mind bi moo ko moo ko créé da koo togg ba mu ñor ci sa bopp bi daal di koy génneel gaa yi ngir gaa yi dégg boo xam ne bu bees wecc la bu ñuy dóor bu ñuy dóor a dégg bu ko defee ñu yéemu booleet yu yéeme yi nga doon wax Allahu akbar mu ne nag ku def loolu moom na waajal sa chaise bi nga xam ne ci ngay installé wu biir safara waaw biir sa'ir fan ci installé wu na ko waajal mu ne man nag ak Zubayr ibn al-Awwam boo gisee ne ah, bariw lu may tudd ay xadiis ah, ah, yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu de moo tax loolu ma dégg ci moom moo tax ah, li may wax ci moom daal du bari xoolal ni ñu la nga war a yàlla ñun moom kan moo ci gis yonente mi alayhi salaatu wassalaam kan moo ci dund ak moom comme ñoom nii kenn waaye ñoo gina ñeme yàlla dàq mën a xuus ci ay nettali naan neena neena neena lislaam neena te lislaam neena moom nga ne yonente mi alayhi salaatu neena benn la ay lii lan la ci yàlla non wala lii moom dagan nga ne non dagan na loolu c'est pareil mu ngi mel ni nga ne yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na dagan yàlla nee na dagan na même bu dee da sax li nga wax noonu muccu fekk mooy loolu yow am nga mbugal yow am nga bàkkaar bu rëy moo xam ne bu la yàlla jéggalu dina la mbugal ndax kat yàlla bëggul koy tatonné ci diineen bi boo bokkul ci ñi xam téyel sa génne ginoo kawe imaam Maalik rahmatullah alayhi mi nga xam ne indil nañ ko ay question yu bari jële ko yaman un tiers bi tontu delloo ko waa ji ne ko ah yow ma te ma jóge ba yaman yépp di wax Maalik Maalik ma ñëw nga tontu lu tuuti nii mu ne ko ma ne hé demal yaman nga ne waaye yaman Maalik nee na laa adri Maalik nee na ni ñu dégg nee neen Maalik nee na xamul li ngeen ko laaj waaw daal di tàmmal taalibe yi ak nit ñi xaw ma lu baax la yonent bi alayhi salaatu laaj nañ ko mu ne xaw ma Seydina Jibril laaj nañ ko mu ne xaw ma yow nag nga bëgg fee toog ban suuf moo gën ci suuf yi yonent bi alayhi salaatu ne ah loolu na xaw ma xaaral laaj Jibril laaj Jibril ana ban suuf moo gën Jibril ne ah xaw ma xaaral ma laaj yàlla mu laaj yàlla mu ban suuf moo gën ci suuf yi mu ne ko jàkk yi ainsi de suite yow bu dee yonent mi alayhi salaatu salaam mooy laaj Seydina Ibrahim ci xaadisatul eh, eh, ci dajjaal xadiis yi ñëw ci dajjaal mais laaj nañ ko mu ne xaw ma Seydina Muusa ak Seydina Isa eh, alayhimu salaatu wassalaam bañ dajeek moom ñu laaj ku nekk di wax dan lañ ñépp ne xaw ma ba des Seydina Isa mu ne man li may wax mooy li ma ci yàlla xam loo li ma sama boroom xam loo ci xaadisatu dajjaal ak mooy précision ndax yonent yépp xamoon nañu ko mais détails yi tax ñuy wax ñoom xamuñu ko ñu ne ah xaw ma Seydina Muusa ne xaw ma Seydina Ibrahim ne xaw ma Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam ne man li ma ci wax mooy maa allamani rabbi li ma sama boroom xam loo te wax ma ko loolu laa ciy wax lay lay la moo tax xam-xam moom ku ko ku ku ku ku ko boroom xam-xam dëgg mooy ragal xam mais ku xamul dara kenn dàqu koo xadiis aka nettalee ko conférence aka nekk fi di ubbi rajoo ko wax aka ubbi sit di wax lu ko neex ndax moom jàpp na ne ba mu commencé mën a liir mën a firi quelque baati arabe rek mu commencé naan day hadiis waaw boppam en oustaz am nañu yàlla dimbali te musal ñu de wallahi bu ko deful tàkk lañuy def ah! kon noonu la saxaaba yi meloon ak zubayr ibn al-Awwam man looloo tax bariwuma lu may wax ci yonent bi aleyhi salaatu salaam di nettali ay xadiisam ndax du ma jël risque wu di teg sama bopp ci lool te ñoo xam nga ni ñuy dépassé woon nañ foofu mais fi seen ragal yàlla ak xam li nga xam ne mooy gravité wu di wax yonent bi alayhi salaatu wasallam ak l'islam lu dul loolu grave bi mu grave loolu rek di jaay philosophie rek di wax rek jaay poli ma politologue ak yooyu islamologue di di di nettali di naan rek di wax loolu danger ginu koo féete kaw moom tamit as seydina Zubayr radiyallahu taala anhu euh, bokkoon na ci ni meloon ku ragaloon ku doon profitoo la te tamit ragal ragal euh, pexem iblis moo tax euh, dafa am benn taabien yi bu ko gis mu daldi julli benn julli bu gaaw xam nga tabi'in boobu mooy kanam abu raja al-Utaribi allahu akbar noo duñu wax ci moom dara ndax day gën a guddal mais jàppal ne ponkal la ci ponkalu tabi'in abu raja al-Utaribi al-Utaribi nekkoon taalibe ñoom ñii ak ñoom Imran ibn Husayn ak ñoom Hudayfa radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne man shahidtu Zubayra yawman dama masa gis az-Zubayr ibn al gis ko muy julli ma nekkoon ak moom muy julli benn waay dikkal ko ne ko maa sha'nukum asxaaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam araakum axaffa an salaa waa ji ñëw ne ko waa man man de jaaxal na man lan moo tax yéen gis nga nag dañu amoon ay teggin ci seen kilifa yi ak seen sëriñ boroom xam-xam yi waa ji ñëw ne ko waa ma sha'nukum asxaaba rasulillah mais lan moo tax yéen saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam yéen ñu gis leen ñun taabiin yi nga xam ne gëmbuñoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala masuñu koo gis lan moo tax lan mooy seen problème lan mooy seen mbir lan moo tax ba yéen araakum ma gis ne yéen axafan naa si salaat nit ñépp gis naa ne yéen saxaaba yi yéen ci gën woyof julli <laughs> yéen seen julli mu ngi mel ni bu ñuy jiite du ñu toog di tëri ay kii yoo xam ne ba nit ñi toog déedéet ñoom julli yoo xam ne julli ñu woyof te gaaw lay mel lan moo tax ma gis ne yéen pas de parax parax yi ah. moo tax xaaral <laughs> yéen saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekk ci ñi fi gën a woyof julli que nit ñépp taa ma jullit ñi. man jullit bu ma gis rek ndax jamono yooyu leen naan taabi'i ak saxaaba mais yéen seetlu naa ne yéen saxaaba yi yéen seen julli moo gën a woyof julli yi ñu ci des Seydina Zubayr radiyallahu anhu ne ko nubaadirul waswaas <laughs> ne ko dañuy njëkkalanteeg alwaswaas muy ki nga xam ne mooy jax-jaxal ci xolu nit ñi alxanaas di iblis ne moo ci def ay jam di ci insuline di ci jam ci xolu nit ñi ba tax boo nee allahu akbar mu indi la programme li nga war a def ci kanam wala li nga defoon ci suba lang fa yàq ak ya nga war a réparer mu ne moom la ñuy njëkkanteel moo tax euh, suñu julli duñu fa nekk di guddal ak sonal di yàggal ndax bañ iblis ñëw daal li ñuy yàqal suñu xushon gi ñuy am xam nga xadiis bu mel nii Euh, bu ma juumul bi ñuy def tarjuma Seydina nu mu tuddati doomu Sumayya bint Xayyaat bi euh, Ammar ibn Yaasir radiyallahu ta'ala an ali Yaasir euh, foog naa tuddoon nañ ko këne dafa am benn waaye tamit même lu mel nii la woon këne dafa julli ba pare mu génn dafa dugg ci jàkka ji julli julli joo xam ne gu woyof la mu génn am benn taabiin bu ko toog ne ko yaa abal abal yaqdaan loolu moo nekkoon dàkk ne ko mais yow abal yaqdaan muy Ammaar ibn Yaasir radiyallahu anhuma ne ko ah laqad xaffafta de woyofal nga julli ji de sa julli ji woyof na de Ammaar ne ko radiyallahu ndax est maa gis ma dal di wàññi dara ci ponk julli yi wala ni ma ko war a defee est-ce que bi ma gisee ak li mu li mu li mu woyof yëpp gis nga ci rukkoo yu matul sujjóot yu matul kabbaar yu matul lu matul ak tuma nii na intidaal yemoo ak tranquillité gi mu war a laaj est-ce que loolu am na dara lu ci fell wàññi naa ci loolu dara mu ne ko ah wax dëgg yàlla nag moom moom loolu lépp moom mu ngi ci julli ji sauf que daa woyof rek mu ne ko nag fa inni baadartu biha sahwata shaytaan mu ne ko nag man dama koo def ngir njëkkalante njuum jamu cu yi ñëw yàqal ma sama julli ndax bu guddee sama xuson gi ma nee woon amaana man naa am du ko terminer nag bala ma bu ma yàggee rek mu ñëw ëmbil ma leneen programme yoo xam ne bokkul julli ji dara te loolu day wàññi yoolu julli ndax man Ammaar ibn Yaasir radiyallahu dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne jaam bi ne dina julli julleem ji du ci am lu dul un dixième bi illaa ashraha tisaaha wala mu am ci un neuvième bi neuvième bi la ci am wala un huitième wala un sept un sixième wala un cinquième wala un quart un tiers wala mu am ci li nga xam ne mooy moitié bi loolu imaam Abu Dawud moo ko soloo ci eh, sunan bi sanad boo xam ne bu xasan la kon nga gis ne ñoom eh, li imaam az-Zubayr wax radiyallahu anhu loolu la Ammaar tamit doon wax te yonent bi mooy saxaabaa mi nii lañ meloon mooy am doon def loo xam ne moo gën a wóor ci seen diine ndax julli fii féete kaw lépp te nag loo ci xalaat yi fi àddina muy gën wàññeeku moom nag euh, pour gàttal imaam az bi radiyallahu taala anhu bi nga xam ne ci la Seydina Usmaan ibn Affan génne àddina bi ñu ko rayee az-Zubayr ibn al anhu mbir mi da ko metti metti ko xam ne ndax muy saxaaba yu mag yi ne fi ñoom ñi nga xam ne ñoo duggandoo ci lislaam nekkandoo fi ñu toog ak xalifa bu baax ni Seydina Usmaan am ñoo xam dañoo ñëw rey ko ci tooñ affaire bi metti leen moom ak Seydina talxa ak yaay Aïsha radiyallahu anha ñoom ñu fal ñu fal ñu fal Seydina Ali ibn Abi Taalib ba pare mu jiitu ginnaaw mu nekk xalifa ginnaaw bi ñu rayee Seydina Usmaan ibn Affan euh, léegi nag ñoom ñu gis ni comme que léegi deme na nii li ñu war a njëkk a def mooy nañu jàpp ñi rey Seydina Usmaan daal di leen rey teg leen acte bi war ci ñoom ndax dañoo ñëw non seulement jiitu jullit ñi lañ rey mais dañoo rey bakkan fekk ki nga xam ne kàddu ñépp ci moom lañ dëppoo mu yor seeni mbir depuis Seydina Omar ibn al ñu ñëw daal di koy rey teg ci bakkan lañ rey kon nag ñooñ foog ñu jàpp leen daal di teg àtte bi yàlla seen kaw euh, ñoom loolu lañ gisoon Seydina Ali ibn Abi Taalib mi ne woon xalifa gisuloon lool ndax dafa gisoon ne mbir mi problème bi dafa ndax bu bu doon fekk na ñu bien armé nekkoon pare woon konoon te kon ñii doonu ñoon rey Seydina Ousmane ndax Seydina Ousmane sax d'accord woon ñu protéger ndax nit ñu bari pare nañ parmi eux al-Hasan al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' ak ñoom Seydina az-Zubayr ibn al-Awwam Abdullah ibn Zubayr ak ñoom ñépp mais ak mooy Seydina Ousmane nanguwul woon Euh, ndax buggul woon ñuy tuur deret ndax moom Allahu akbar man sama deret moom Usman mais nañu ma rey moo gën ngir défendre ma man man man man nan Usman ñu pour ñu défendre ma ma dund tax ñuy rey ay jullit ah mukk loolu duma ko def Allahu akbar moom bi xoolal xoolal xoolal jamono ji ñu nekk rek waxuma la man dama jëlale pays yéeféer mais xoolal pays jullit ñi ñaata président ñoo toog bëgg euh, garder seen poste ñu massacrer ay seeni peuple ñu bari dëkk bi nekk guerre civile uniquement ngir ñoom seen poste seen titre ak seen présidence bi ñu yor bu ko kenn nangu ñu yóbbu ñaata soldat bàyyi ñu leen di rey di rey ñu leen di rey guddeeg bëccëg ngir moom mu des ñooñu de waroon nañu jàng leçon wu Seydina Usman ibn Affan am ah, mukk bañ ko encercler ñin ñi pare saxaaba yu bari pare ak seen doom yi ngir défendre ko Seydina Muawiya Sham fële lañ ñoo ñépp mu bañ ni mukk bëgguma ñuy tuur deret ndax man waaw waaw waaw benn bakkan kay tuuru Seydina Usman moo gënoon ci jamono mais man mi gën sax bu dee lool la nañ ma rey garaawul ma ne man daal lenn la kenn du fi rey du ma nangu ñuy rey ay bakkan ndax kan bakkanu Usmaan waaw ah ñoom nag Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu dafa gisoon ni dafa bokkoon ci ñi nga xam dañu gis ne dañoo war a jël nag ñooñu jàpp leen indi leen traduire devant la justice ñu def ci ñoom li yàlla digle ba loolu Seydina Ali gis leneen ca la deme woon ca la demoo woon fële Sham non euh, Irak ca Jamal foofu fële ghazwatu mooy kii nu mu tudd waqatu Jamal fekk li tax ñu tudde ko noonu mooy gëléem ga yaay yéegoon moo taxoon ñu tudde ko noonu fala génne àddina keroog jour boobu ndax bi mu ñëwee Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko euh, wax ak moom woo ko mu ñëw mu wax ak moom mu daldi dellu bi muy delluy dem laata muy dem ci bés boobu dafa taxaw mu ne comme ni ko imaam al Buxaari solo ci kitaabul xumus fardul xumus waaw akbar na ñoo ragaloon yàlla bés boobu noonu dane euh, Abdullah ibn Zubayr di doom ji moo ko nettali mu ne lamma waqafa Zubayr yawm al jamal da'ani fa kuntu ila jambi mu ne sama baay ji al Zubayr radiyallahu anhu bi mu taxawee bés boobu yawmul jamal boobu da'ani wax yëpp moo doon ñun li ñuy def mooy ñun dañuy jël revanche Seydina Ousmane Seydina Ali na leen déet pas léegi ndax manaduñu ko manuñu ko sax ndax gars yi ay milliers lañu jóge ay Misra ki Égypte fu nekk ñooñu pour nga jàpp leen loolu doo ko mante day gën a di anarchie bañ ngayee foofu nag euh, foofu la ca Irak mu ne ci la ma woowe moom woo doom ji Abdallah nee na ma ñëw taxaw ci wetam mu ne ma yaa bunayya mu ne ko problème bi am ci diggante jullit ñi laa yuqtalul yawma illa zaalimun aw mazlum wa inni laa araanii laa uraanii illa sa uqtalul yawma mazluman wa inna min akbari hammi ladayni mu ne doom ji abdallah mi magoon ci doom ji ne ko yow sama ndoom ne ko tey de du ñu fi rey kenn tey lu dul ne ki ñi ki ñuy rey day nekk koo xam ne moo tooñ wala rek mu nekk koo xam ne dañu koo tooñ te man nag gisuma lu dul ne tey dinañ maray fii te dañ may tooñ ah waaye nag loolu lépp sax du sama problème ay dinañ maray fekk biñ may rey dañ maa tooñ nañ loolu du sama problème wa inna akbara min akbari ham bokk na sama souci yi gën a nag bu ma génnee àddina mooy day nii mooy sama det yi ma bàyyi sama det yi ma bàyyi man az-Zubayr ibn al-Awwam loolu moo ma tiital loolu daal mooy li nga xamante ne nii de man a zubayr doom sama mooy li ma tiital ah mu ne ko nag léegi li ma lay wax afaturaa yubqi daynana de daynuna min maalina shay'an mu ne ko muy laaj doom ji bale léegi ne ko est-ce que gis nga suñu alal yi may am est-ce que foog nga ne buñ ci génnee sama det sama suñu alal sama alal dina desati dara sama det buñ ko ci génnee est-ce dara dina ci desati mu ne ko li ma lay dénk mooy jaayal sama al li ma am lépp na nga ko jaay après bu ko defee faq bi day ñii nga fayal ma samay bor waaw akbar ci biir ndénkaane googu mun na ko yow sama ndoom nag boo demee nag ba tële ci fay bor yi mooy sama alal yëpp jaay nga ko mais matewul samay bor lii mooy njëkk gis nga bor balaa miraas moom ngay génne nit ñi nag léegi moom la ñuy mujjeel wala defe ko noo xam ne presque ñu bari duñ koy yow ndax ku dee ñi ñi fekkee ñi nekk foofu rek nga ne ku ci yoreel ku ci góor gi wala ci génn àddina ku ko yoreeloon rek na nga présenté wu loolu doyul est-ce ñi ci kër gi rek ak ñu ñëw dëkk ci koñ bi ak ñi feew rek ñoo ñooñu la amaloon yitte la amaloon ay ay dugganteeg génn déedéet mooy jar na ngay woote répertoire am ku nekk jar na ko am bul ne waaye non non non wala nga bind texto groupé képp koo xam ne moom yoraloon na ko dara signalé wul moom loolu la wax mu ne ko nag boo demee ba ni nga xam ne mooy tëre sama alal yëpp jàng nga gis ne euh, fayul samay bor mu ne ko fasta'in alayhi mawlaay na nga sàkku ndimbal ci ki nga xam ne mooy sama kilifa Abdullah di doom ji nee na man de mu ngi wax lool waaye man xawma xawma lan la jublu ci mawlaay boobu mane ko mais yaa abati yow sama baay man mawlaa kan mooy sa kilifa woo nga mu ne ko allah mu ne ko allah allah allah yàlla mooy sama kilifa boo demee xam nga mawlaa waxoon naa li muy tekki dafa bari dina tekki jaam boo xam ne nit a ko goreel ñu koy woowe mawla diw Amir ibn Fuhayra mawla Abu Bakr Abu Bakr di sàng bi dañ koy tuddee mawla Amir ibn Fuhayra loolu ak day tekki kilifa tamit mu ne ko mais kan mooy sa ki nga xam ne moom nga ne ma boo ma demee manuma koo fay may ma dal di sàkku ndimbal ci moom mu ne ko mooy Allah mooy buur yàlla doom ji nee na gis nga bi mu génnee àddina keroog Euh, ba ni nga xamante ni ci laay def li mu wax jaay boram yépp yi mu am ngir fay boram yi nee na fa wallahi ma waqaatu fi kurbatin min daynihi illa qultu ya mawla zubayr iqdi anhu iqdi anhu dayna fa yaqdi nee na amul benn bu ma rëngi rëngi di dugg ndax sànq bu rëy la ndax az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu moom li taxoon boram yi bari mooy képp ku ñëwoon doon ko dénk dara danaan ko man nag déedéet te loolu lépp mu ngi ci xadis bi ah xadis bu gudd la ci Sahih Imaamul Buxaari ku ñëw di ko dénk dara doon wax ne déedéet man du ma dénk du ma dencal ni ndax axsha alayhi ad damay ragal mu daal di sànku ci samay lox nag ni ngay def mooy danga ma koy lebal boo nangoo ne lebal nga ma alal li may dénk ma daal di koy jël bu ko defee maay chargé wu ci loolu bu demee it ma xam ne man maa ci maa ko yor maa koy fay mais ñëw rek dénk noonu man du ma ko def ndax day naaw après man naa dem damay ragal xoolal ni ñu ñu ñu xam nga ne kii du koy sànk alal mais nee damay ragal mu sànku ndax jël précaution prévenir vaut mieux que guérir ñii fi ñu àngoon ci sell ci waaye mu ne man daal dang ma koy lebal bu ko defee bu boobaa mbir yi ci man mu leer na léegi sama yow det nga nga ma fi yoreel mais du loo xam ne laa la yoreel mais du loo xam ne danga ma ko am ndénkaane seydna abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu mu ne masumaa taxaw ci benn benn problème rëng-rëng ma jot ko ci wàllu fay boram yi lu dul ne dama naan yaa mawla zubayr iqdi anhu day na ne yow ki nga xam ne yaay kilifa az-Zubayr yor ay mbiram di borom bi subhaanahu wa comme que nee moom moom la woon moom la ma waxoon iqdi yal na ko fayal fayal ko borom yi nee ci saase la ko suñu boroom di régler décanter situation bi Allahu akbar ñu ne dañ naan ki fayal kooku yaa mawla Zubayr kun kama anta kama kunta la lana waqdi anna duyuunana yal na nga mel ni comme ni nga meloon ci az-Zubayr ci ñun te fayal ñu suñuy bor comme ni nga ko fayal woon ay bor waaw akbar ah, muy lu am solo gis nga bor yonent mi alayhi salaatu salaam jamono euh, début l'islam ku fi ku fi ku fi même bi mu demee Medina ba mu fay door a dem na ku fi amoon bor bu ñëwee bañ lay jullee ñu war laa jullee ndax ama Makka moom jullee néew amuloon moo tax as-sayyidatu Xadiija radiyallahu anha kenn julleewu ko mooy salaatul janaza wala jinaza salaatul janaza loolu amaguloon mais bi mu kiiwee Madina ku yoroon bu ku ku ñu ñëwoon tàjja mu ñëw war koo jullee da laaj ndax am na bor walla déet booñ ko nee waaw ah mu ne jullee leen seen mbokk bu fekkente ne dañ ni ko nag déedéet mu daldi koy jullee moo tax xadiisu seydina alxaaris ibn Ribay al ansaari abu qataada boobu nga xam ne radiyallahu anhu nga xam ne ka amoon bor génn àddina yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw laajte saxaaba boobu ne ndax dafa am bor ñu ne ko waaw mu ne jullee leen sallu ala mawtaakum jullee leen seen néew moom mu retiré wu nee na man abu qataada radiyallahu anhu ma yërëm waajeeg loolu ak ni nga xam ne ni ma ni ma ni ma ko jege woon ma ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jullee ko maa koy fay neena saabu bu dajeeg man yonent ma lay saatu saam fu mu dajeeg man ne ko ah Abu Qataada ndax fay nga boor bi ma ko déedéet ba benn bés mu dajeeg man ma ne ko waaw mu ne ko al aana baridat jildatu léegi la deram di door a sedd moo tax ne fi eh, Az-Zubayr ibn al-Awwam Abdullah bi bàyyam génnee àddina nee na laa def di dem Makka aj di laaj buñ kii ma taxaw wax ak ñépp ne ana kan moo yor la az-Zubayr sama baay yoral dara bor ma fay ko nee na ñeenti at laa ko def doom ya ba nga xam ne ci ñëw naan ko ñu ñu mu def miraas mi dane damaa bañ dama ne leen déedéet fekk fayuñ bor yi fekk fayuñ bor yi bu dee des nañu miraas bu desul ñu xam ne duñu am dara ñun doom yi loolu la ay kër gu baax gi buñ ko génnee dañuy luyee ji amuñ fuñ nekk da di génn waa ji nekk àllaaxira am problème am ay bor yu war a fay te kër gi buñ ko jaayee mu fay bor yi ngeen naan ay famille nombreuse lañ wala famille lañ boo xam ne dañoo néew doole buñ fi jógee fuñ jëm yéen ngeen di defar seen wàllu àddina moom nag ngeen bàyyi ko li capital li gën a capital di ngeen bëgg bàyyi ko mu nekk ci problème yoo xamante ne nii allahu rek moo xam niñ dem ndax loolu jar na fàttali moom kon az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu keroog bi ko Seydina Ali waxeek moom ba mu tourné di dem euh, di dellu jóge ci xeex boobu jóge fa bàyyi xeex bi di ñibbi di ci la ko benn waay buñ naan ibnul Jurmuz di Amr ibnul Jurmuz daldi bett muy dem mu féete ko ginnaaw daal di koy jam mu génn àddina ca la génn àddina foo fële ci at moomu ci trente-sixième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom moomu ko rey nag seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu nee na damaa ñëw ci comme ni ko imaam ibn Sa'd solowee ci sanad bu wér ne Euh, dama ñëw ne kii Ali ibn Abi Taalib moom Seydina Abdullah ibn Abbas bi ko ibn Amr ibn Jurmuz moom rayee ba pare nee na dama ñëw ci Seydina Ali dugg ci moom ne ko ilaa ayna yadxulu qaatilu ibn Safiya ne ko mais kiray doomu Safiya bi az-Zubayr ibn fan lay dugg ëllëg Seydina Ali ne annaar kooku kay safara la jëm am na ci yonent ci yenn riwaay mu ne man maa dégg yonent bi alayhi salaatu wa ne Euh, Seydina Ali da doon wax ne Bachir bégal leen qaatila Zubayr bin naar bégal leen ki nga xam ne moo rey ak Zubayr bégal leen ko ne kooku moom safara la jëm de toute façon ku rey ak Zubayr mooy safara la jëm moo tax Seydina Abdullah ibn Abbas daal di koy laaj mu ne ko qaatilu Zubayr di Amr ibn Jarmuz Jurmuz boobu finnaar moom safara la jëm ndax moo moo ko rey te kooku ku ko rey dinga ko gis waaw akbar loolu noonu la génne àddina foofu la kon ci waqaatu jamal moom seydina uh, az-Zubayr ibn al-Awwam nekkoon xawaari yu aleyhi salaatu wassalaam radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu